bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd fa ya hajja baytillahi alharam wa ya zaa'ira baytillahi alharam hani'an lak kon nag insha allahu ta'ala yow mi nga xam ne yaa ñëw ziyaar si néegu yàlla bi wala nga ñëw aj di topp di ñëw di xeeñtu jeexital yi nga xam ne moom la fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyi ci dëkk bu tedd bi di makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima nga xam ne nee na woon na keroog ba muy gàddaayi dem ba ca buntu dëkk ba di génn makka daal di gestu xool dëkk bi ne wallahi yow yaay dëkk bi nga dëkku yàlla yëpp yow laa ci gën a sopp lawlaa ann ahlaka axrajuni ma xaraj bu dul woon ne say ñoñ de ñoo ma génne ñoo ma bundu ci dëkk bi ba ma war fee jóge bu dul woon loolu doonuma ma foon génn tey nag nga nekk ci montagne boo xamante ni keroog nag bi muy génn montagne ba nga xam ne fa la laq woon ñetti fan ngir li nga xam ne mooy recherche yi ña ko doon topp di ko seet ci kuffaaru Qurayshin yi ci yéeféru Quraysh yi nga xam ne bëgguñu woon mu jóge ci dëkk bi ndax gin leen bundu xataal bañ ko doon seet montagne bi nga xam ne xaar bi nga xam ne ci la ñëwoon daal di woon làqu mook saxaabaam bu mag bi siddiquhu rafiquhu fil xaar Seydina Abu Bakr radiyallahu taala anhu wa ardaah kon lii mooy jabalu jabalu Sawr montagne sawru moo nekk nii waaw di fàttali benn mbir nag bu am solo mooy di fexe di ci yéeg ba ca kaw muy man a indi loo xamante ne nii amaana ay incident wala ay accident loolu jaru ko ndem bu dee ne kaabatal musharrafa kaaba gi xajarul aswad ba fa nekk la pierre noire la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax Umar ibn al ndax xam na ne boroom kattan la woon ne ko bul puusanteeg nit ñi bul xëccoog nit ñi foofu mooy lépp loo xam ne day indi ay bousculade ay fitna ci biir nit ñi déedéet dawal loolu kon nag bul fexe di def loo xamante ne nii amaat na nga jële ci ay gaañ-gaañ wala causer loo xamante ne ay blessure pour ñeneen wala pour sa bopp waaye rek xool duñ ko tiim ñëw fekk am yéene jaar tànk yonent bi alayhi salaatu wassalaam yéene ko jaamu yàlla loolu doy na sëkk gis ko tamit ci sa nday bët sa nday gët sa ñaari bët bi gis ne fii de yonent bay sa saam bëtam doon na ci tegu allahu akbar borom bi may ma ma ñëw di fi tegu waaye ñëwoon na fa fii la duggoon keroog bi nga xam ne ci lay gàddaay comme ni nga xam ne noonu la ko sayyidatu Aishatu radiyallahu taala anha daal di nettalee te xadiis bi mu ngi ci saxiix yi mu ne keroog bi nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi salaam daal di jot ndigalul gàddaay dafa ñëw moom alayhi salaatu wassalaam jamono suuf mu tàng jër waaw mu ngi tàng jër jamono joo xam ne doonu foon ñëw waaw Seydina Abu Bakar ci gàttal radiyallahu anhu daal di koy ak accueillir ko mu agsi waaw ne génneel ñu ci kër gi Seydina Abu Bakar ne ko ñi ñëpp sa njaboot lañu mu ne ko jot nañ li nga xamante ne mooy ndigalu suñu gàddaay waaw jot nañ ci fekk Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu waajaloon na ñaari gëléem ngir seen waajal seen seen seen seen seen ñu jëm seen seen gàddaay gi yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ko ni mu demee léegi nag li ñu def mooy ñu daldi euh, dem fi nga xam ne foofu la ñu nekkoon ci jabal ba nga xam ne fa lañ newoon bi ñu génnee génn ci benn porox ndollo ba seen heure jot des jotee fa ñu demoon ñu ngi demoon ci montagne bii nga xam ne mu ngi féete ci suufu Makka waaw xam nga kuy dem Yasrib kuy dem Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ci bëj gànnaar nga jëm mooy ci nord bi waaye doo dem ci bëj Saalum ci suuf yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu lépp ay plan la woon yu mu tegoon xamoon na ne waa Quraysh ñu ngi koy seet waaw bëgg du génn dëkk bi mu daal di def jaar weneen yoon mooy jaar ca suuf suufu Makka nga xam ne kuy dem Yasrib te kaw ngay jaar moom mu ñëw ci xaar bii nii dugg moo ki nga xamante ne nii mooy eh, eh, àndandoom bi moo tax sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne thumma lahiqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa abu bakrin bi ghaarin fi jabali thawr waaw fa kamana fihi thalatha layal yabitu indahuma abdullah ibn abi bakr waaw ba ni mu jeex mu ne ci la yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di ñëw dem mook àndandoom bi sayyidina abu bakr ci xaar bi nga xam ne moo nekk ci jabalu sawra di xaaru sawra di jabal mooy montagne bi porox ndoll ba nekk ca biir fañ duggum ah laqatu fa ñoom ñaar loolu la ñuy woowe li nga xamante ne nii mooy xaaru sawr ci montagne bi la nekk muy montagne bi dafa la ñu laqatu ñetti fan yoo xam ñetti guddi yoo xamante ne nii ka doon fanaan ak ñoom ci guddi yi mooy doomu Seydina Abu Bakr di Abdallah ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhuma balaa njëla mu daal di dem dem ci waa Quraysh mel ni ku fa fanaan bu xëyee nag nekk fa lépp loo xam ne waa Quraysh moom la ñuy waxtaane ngir daal di dal ci yonent bay saa saa ngir daal di koy teg loxo mu enregistré jàpp lépp ba bu guddee mu daal di ñëwaat wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak àndandoowam bii di baayam waaye it fala ko ki nga xamante ne nii mooy ki nga xam ne mooy Aamir ibn Fuhayra moom it nekkoon sàmm Seydina Abu Bakr radiyallahu taala anhu doon sàmm ay gàtt yi nga xam ne mooy gàtt Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu fa la doon ñëw di leen jox li nga xamante ne nii mooy loo xam ne moom lañ doon naan ci wàllu soow foofu lañ doon nekk ba ni nga xamante ne nii noonu lañ fa nekk ñetti guddi yu ma sëkk daal di génn daal di ànd ak seen ka nga xam ne mooy seen tegtal ba di ad diili Abdallah ibn Urayqit ad-Dili eh, nga xam ne moo doon seen tegtal waaye fii nii bañ fa newee waa Quraysh doon nañ leen wër comme ni ñu ko xamee waaw bari nag fees jàll jamono yooyu ndax première heure recherche yi ci la mbir yi gën a takkarnaase waaw waa Quraysh di wër ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam la ñuy wër fu nekk ñu sànni fa ay gaay fu nekk ñu jaar fa waaw di ko wër ut koo xam ne ku xam ay trace la ba mu ñëw mu indi leen ba ci buntu gaar bi fii ba ci buntu montagne bii ba ñu yëg ba nga xam ne tuutee des tuuti rek Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu yaakaaroon ne moom gaay dinañu ko gis biñ taxawee ci bunt bi dinañ leen gis ba mu ne yonent bi alayhi salaam ah salaam bu kenn ci ñoom xooloon ci suufu ay dëgg tànkam ndax dañoo yéeg ba ci kaw bi porof ndoll ba ci biir la nekk ñoom ñu nekk ci biir ñu ñëw ba taxaw ci buntu bi Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ne ah yeneen tubaab yi mu bu kenn ci ñoom xooloon ci suufu ndëgg tànkam kon dinoon na ko gis Allahu akbar waaye yeneen tubaab yi saa salaam dalal xelam ne ko Aba Bakr maa zannuka bi isnayni Allahu thaalithuhumaa ana naka ngay eh, xalaat lan mooy sa xalaat ci mbiru ñoo xamante ne nii allahu borom bi tabaa ñaar ñoo xamante ne nii ah eh? allahu borom bi tabaraka wa taala salisuhuma mooy seen ñetteel allahu akbar moolu nag moom la borom bi tabaraka wa taala di nettali ci suratu tawba ne illaa tansuruhu faqad nasarahu allah iz axrajahu alladina kafaru thaniya ithnayn id huma fi lgaar id yaqulu li saahibihi laa tahzan inna allaha ma'anaa fa anzala allahu sakiinatahu alayhi wa ayyadahu bi junuudin lam tarawhaa wa ja'ala kalimata allaziina kafaruu as-suflaa wa kalimatu llahi hiya al-'ulyaa wallaahu 'aziizun hakiim ci aaya 40 bi ci suuratu tawba suñu boroom di wax ak jullit ñi waaye di wax ak monde bi di wax ak addina bi ne illaa tansuruuhu mooy gis nga bu ngeen ko dimbaliwul moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam parce que l'islam bi amul koo xam ne dañ naan dafa indispensable amul déedéet waaw borom bi nee na bu ko soobee mu jëlee leen fi indi bi ñe indi fi ñeneen in yasha yudhibkum wa ya'ti bi akharin waaw bu ko soobee mu jëlee leen fi indi ñeneen waaw kon nag bu ngeen ko dimbalewul xam leen ne faqad nasarahu Allah borom bi yàggoon na koo dimbali dimbali woon na ko fàttaliku leen is keroog ba nga xam ne akhrajahu alladhina kafaru ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla suul jëf xéewalu yàlla yi muy waa Quraysh ñoom Abu Lahab ñoom Abu Jahl nag ñoom Utba ibn Rabi'a ak ñoom al-Walid ibn al-Mughira keroog bi nga xam ne ci lañu ko génne moom alayhi salaatu wassalaam saani yëpp muy ñaari ñaareel waaw. waaw muy moom ak as-Siddiq iz yaqulu keroog iz huma fil ghar ñoom ñaar ba ñu nekkee ci montagne bii ci pax mii ci porom ndoll bii nekk ci biir ghar iz yaqulu keroog bi muy wax li saahibihi am na nomba moom la alquran ne mooy saahibu rasulillah huwa Abu Bakr waaw sayyidu sahaba ala al-itlaq radiyallahu ta'ala anhu bam àndee di wax ànd ndoowam ba naan ko laa tahzan bul njàq waaw ndax keroog Seydou Abu Bakar njàq na lool moom njàqaloon ngir mbirum boppam waaye ngir yonent bi alayhi salaatu salaam ak daawa bi ak islam bi ak lii ko yàlla yónni risaala ki loolu la doon tiit mais nekkuloon karkaasu boppam déedéet yonent bi alayhi salaatu salaam di dalal boppam di ko dalal di dalal xelam ak xolam naan ko laa tahzan bul njàq inna allaha ma'ana borom bi di allah mu ngi ànd ak ñun allahu akbar suñu borom ne fa anzala allahu sakinatahu alayhi suñu borom wàcc ak dalam ci ndawam ba sallallahu alayhi wa sallam wa ayyadahu bi junuudin lam tarawha mu daal di koy dëgëral jàpp na ko ci ay junuud ay soldats yoo xam ne ñoom yéefaru Quraysh yi gisuñu ko woon wa ja'ala kalimata alladhina kafaru sufla mu def baatu taddu yi nga xam ne ñooy yéeféri bi ak shirk ak lu koy jàppale ak fay l'islam suñu borom nee na ma def ko ak sufla mu lekk le féete suuf wa kalimatullah kanta kaddu yàlla di kalimatu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah alayhi afdalu def ko mu féete kaw lu dul mu ne wallahu te borom bi tabaraka wa taala azizun mooy ki noot ci nguuram hakimun mooy ki xariñ ay at kon nag mu ngi noonu lool fii la loolu borom bi di ñu fàttale ko loo naan fàttale ko leen iz axrajahu alladina kafaru thaniya isnayn iz huma fil ghaar ci ghaar bii la xewoon kon nag nga bàyyi xel ci loolu xam ne ah l'islam bi da yonent may sa sena fii nii la ñëwoon làqu ñetti guddi ngir lan ngir rawale diine ngir lan ak si Yathriba ak si Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam jàngal ci ne boo bëggee dara da ngay def effort ngir loolee wallahi borom bi mënoon na ko yónni al-Buraaq mënoon na ko teg ci al-Buraaq comme ni mu ko jëlewee min makkata ila ila ila baytil maqdis subhaana alladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-aqsa ila al-masjid min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu borom bi mënoon na lool waaw qiyaamaa borom bi nga xam ne moo rañaan jaamam bi jëla ko minal masjidil haram ci jàkka ji nga xam ne moom la ormal di Makka jële ko Makka yóbbu ko Jérusalem al masjidul aqsa la gën kooku mënoon na ko bi muy gàddaay mu def ko noonu waaye da koo bàyyi ndax sunnatu rasulillah mooy al axsu bil asbab di jàpp ci sabab yi nga xam ne dañoo bëgg koo bëggee dara jàpp ci ba borom bi di la ca fekk waaye bul toog rek naan yàlla baax na kon nag mbir maa ngi noonu kon fa jazaahu allahu an al-islaami xayra maa jazaa nabiyyan an ummatihi wallahu ta'ala a'lam